أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñëw si ñeent fukkeelu julli ak juróom ci faratay julli ñuy tolloon fi borom téere bi di waxee ne war rukuu war rafu minhu wa sujuudu ala aljabhati war rafu minhu wal i'tidaalu والطمأنينة والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة borom téere bi mu wax yàlla na ko yàlla yërëm ba léegi di continuer di lim ci farata bokk na ci war rukkoo ar rukkoo bokk na ci farata yi julli nag moom moom li ci gën néew moom mooy nga sëgg ba mbës mm, ba sa loxo yi ah, ba ba nga xamante ni sa loxo yi ñu ñu ngi jege sa ah, ñaari bëti uum yi sa ginnaaw gi daal di yemoo li ci gën a nag moom mooy nga rukkoo ba sa loxo yi nga jël ko dal koy teg sa ñaari bëti uum yi de teg ko teg bu dëgër bu mooy bu mooy bi nga xamante ni bi te sa ginnaaw gi daal di tolloo loolu mooy rukkoo bi am moom moo gën fuuf dégg nga ko bi gën kon jàpp fexe lay xam bi gën bi gën moom mooy nga fexe ba sa ba sëgg ba sa ginnaaw gi yëpp daay tolloo xamante ne mu ci tegoon kopp ndox sax du tuuru tegoon kopp ndox du tuuru nga fexe tam ba sa bët sa loxo yi nga teg ko ci sa bëti um bi dégg nga waaye am naa ru am te da ngay caf rek ru boobu baaxul loolu moo tax ñu sànse la muy wax ni ab waay bu rafetalee julleem matal rukkoo bi matal matal sujjóot yi julli bi daan ko yàlla na la yàlla wattu comme ni ma wattee ndeng ni ma aaree wattee ma ko taxawee ma yàlla na ko yàlla taxawee yàlla na ko yàlla taxawee mu ne soobaa dañuy yëkkati julli gi mu ne bu fekkee dafa ñaawal julli gi du matal rukkoo bi te du matal sujjóot bi julli bi daan ko yàlla na la yàlla sànk comme ni ñu ma sànkee ñu di lëm ñu di lëm julli gi comme ni ñu lëmee yére yére bu ràpp ñu koy sànni ci kanam moom loolu moo tax kon rukwa ak sujjóot ak yooyu yëpp yooyu ñuy julli na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax boobu moo nekkoon juróom benneelu farata bi moom rukwa juróom ñaareel moom mooy arrafa minhu siggi ci rukwa booru ko tamit da ngay siggi da ngay ba taxawaat ba pare soo ko dem ci jot waaye waxuñu comme ni ñeneen ñuy def siggi diggante fi ñuy siggee ci ruban fi ñuy sujjóot mel ni xëpp xëpp mel leen di dàq ñun dañ leen di ni ko ñuy dàq boo tam waxuñu ko kon booru ko da ngay siggi siggi bi ngay ci ruban bi ba taxaw loolu farata la dégg juróom ñetteel moom mooy as sujudu al jawhar nga su sujjóot ba sa jëbi tegu ci suuf kooku tamit farata la dégg nga kon sujjóot bi ngay sujjóot ba sa jëbi tegu ci suuf farata la nga teg sa jëbi ci suuf <coughs> muy loolu mooy li nga xamante ni mu mu gën sujjóot ci ci bakkan ak bakkan bu tegu suuf ak loxo bi yëpp dinañ si ñëw incha allah rabbi volonté bi nekk na ci ci suñuy suñuy suñuy julli waaye li ci mënti am daal sujjóot bi gën mooy sujjóot boo xamante sa jëbi day tegu suuf sa bakkan bi tegu say bëti óom say loxo yi yëpp tegu suuf sujjóot boobu moom mooy sujjóot bi gën sujjóot tamit comme ni nga wax ci rukkoo rek kenn du ko cof-cofi njëriñ sa temps sujjóot normal. juróom-ñeenteel bi ci faratay julli yi moom mooy arrafa minhu mooy siggi si sujjóot mooy sujjóot ba pare nga siggi siggi bi ngay sujjóot tamit sujjóot siggi siggi yow tamit farata la dégg nga siggi farata la moo tax tamit moom tamit dañuy siggi ba ba siggi loolu naan siggi nga ba sujjóot bi ba sooga sujjóot daal di taxaw dégg nga moo tax kon jot naa sàmm baax a baax a baax juróom fukkeel bi moom mooy al i'tidaalu moom mooy yamoo lan lan mooy yamoo yamoo moom mooy nga taxaw jonn taxaw taxaw taxaw bu jub xocc doo taxaw di sëgg di dongal ak yooyu déedéet doo ko def yamoo farata dégg nga boo rukkoo yaa nga rukkoo nga rukkoo ba ni cocc boo boo su nit ki yëpp yëpp def ko ba dal ak tumaniya dal nag dal mu mu ngëni mu ngëni dal boo demee ba taxaw ba taxaw joon daal ba xam te doo yëngatu yëpp kooku mooy dal dégg nga xam nga buñ ne la yemoo mais mais nga bañ a sëgg dal moom mooy moom mooy nga dem ba taxaw ba nu jom xamante ni du am ay yëngatu yu mel noonu dégg moo tax ñu ne li seen différence moom moom ak yemoo li li seen mooy yemoo ci taxawaay lay amee moom mooy nga taxaw jonn dal nag buñ ko waxee moom mooy sa cër yëpp daal di dajoo daal di delluwaat ci seeni ci seeni bërëb cër ci cër bu nekk dellu ci bërëbam boo rukkoon nga rukkoon ba cër dellu boo sujjóot nga sujjóot ba cër dellu boo taxaw nga taxaw ba delloo ba tax mu sax yemoo mën naa am te dal am dégg kon loolu lañ seen différence ñu ñaar bés toppaat moom mooy fukk ak benn moom mooy ak tuma ni ah, waa ak tuma ni netu daanaka firil naa ko rek ñoom ñaar dañoo dugalante tuma mooy dal tuma tuma moom mooy dal moom laa doon leeral noonu comme ñoo jaaraat ci bind bi war rukuun ak rukuun war rafaa minhu ak ci si rukuun war sujuud ak sujuud alal jabhati ci jë war rafaa minhu ak sigi ci sujuud wal i'tidaalu ak yemoo war tuma niinatu ak dal mu bokk na ci farata ar ruku war ruku ak ruku war rafa minhu ak sigi ci ruku war sujud ak sujud ala jabhar sijja war rafa minhu ak sigi ci sujud war atdal ak yamoo war tumanit ak dal farata yi comme ni la ko waxee woon juróom benn mooy ruku juróom ñaareel bi sigi ci ruku juróom ñetteel bi sujud juróom ñeenteel bi moom mooy yamoo fukkeel benneel moom mooy dal pour ñu yem foofu beneen yoon incha allah.